baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim yaa bani aadama xuduu ziinatakum cinda kulli masjidin wakuluu washrabuu wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibbu lmusrifiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak benn mu ne yaa bani aadam yéey yéen doomi maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam xudu zinatakum jël leen seenu taar mooy dee leen solu di muur li nga xamante ne ni mooy seen awra yi inda kulli masjidin fa bërëbu jullikaay bu ne ak waaye it walla fépp foo xamante ne heure julli fu mu jote bala ngeen koo def ak bërëbu jullikaay ya fa nga xam ne fa la ñuy sujoote na ngeen solu sol joo xamante ne ju desan lay doon wakulu te na ngeen lekk washrabu te na ngeen naan wala tusrifu te bu leen yàq nag di ëppal nag innahu dëgg-dëgg moom borom bi tabaraka wa taala laa yuhibbul musrifin bëggul ñi nga xamante ne ñooy yàqkat yi de laaye bi am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne keroog bi nga xamante ne nii yéefér yi du gisoon nañ ne ñoom ñi nga xam ne ci ñoom du ñoom ñépp nag ñoo doon def yaramu neen di tawaaf waaye daa am ñu ko doon def ci ñoom ña ko doon def ñu leen jullit ñi di leen ko wax di sol ay yére yu jot nag ñu leen di ñi daal ci loolu nag am na ñu ne looloo nag suñu boroom wàcce lii ndax wax nañ la ne laay bi kon ci tawaaf la doon wax waaye bu dee ci tawaaf lay wax ne di na ngeen ci sol lu jot waaye yow kon kay xalaa xanaa li gën a tee à fortiori kon kay xanaa kon moom fii la làmbaay gën a tee ñaaw fii kay lañ ko war a gën a mën a defe bokk ci li nga xamante ne mooy bu julli lool moo tax kon mu ne kon nag fépp foo xam ne fu ngeen di jullee la wala bu julli jotee rek da ngeen seet la nga xamante ne ngeen jël seenu taar mooy ngeen di suturaal seen awra yi tey sol tamit yére yoo xam ne yu décent la daal waaye yor ay yére yoo xamante ne nii yooyu yoo xamante ne nii daanaka ndax moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim doon wax naan man damaa bëgg bu may julli may sol loo xam ne lu rafet la ndax boroom bi tabaaraka li nga xamante ne nii moom mi nga xam ne moo gën a màgg lépp moom laay moom laa amal li nga xamante ne mooy rendez-vous moom moo ma jox audience ma mën a wax ak moom man di déeyaaleeg moom te mbiri àddina yii ku fi amoon ak président bu man di doon ab rendez-vous nga gis ko ni muy solo ak yooyu waaye nag borom bi sax tabaaraka wa taala l'islam moom gin nañu koo yombale noonu le ndax bokkul ak loolu le mais daal mooy na nekk lu desant kese loo xam ne dina muur awra yi ba pare nekk loo xamante ne nii day laab voilà loolu rek la mu nekk loo xamante ne tamit lu dagan la voilà loolu tamit beneen mbir la loolu mooy li nga xam ne mooy ni mu gën a mate ngeen solee ko noonu le kon nag mu ne kon wakkuluuta na ngeen lekk ci yi nga xam ne moom la borom bi daganal de washrabuuta na ngeen naan wala tusrifu te bu leen yàq nag wala lekk bu ëppal di lekk yoo xam ne moom tout le temps yow ci ay feebar la lay jëme yoo xamante ne nii mooy excès moom baaxul ci dara waaye nag léeg-léeg lekk ku mooy waxuñu nga dëkk ci waaye léeg-léeg daal di suur continuer tuuti loolu man naa ne ndax li koy wane mooy xadiisu mawlaana abdallah <laughs> seydina abu hurayra radiyallahu anhu wa arda mooy xadiisam boobu rek bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xiifoon voilà lu lool sax mook ay gaay yoo xam ne ci waa ahlu suffa muy ci angaar boo bële doon nekk ca jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne way néew di doole julli ñi nga xam ne ay ñàkk la woon way ñàkk ñoo fa doon ne moom nag nee na benn bés léegi bi na mu ñu xiif nag ñu génn daal di dox mook ñaari gaayam léegi nag bi ñuy dox ñu ñëw ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax dañoo xiif léegi nag waaye yow bi ñu agsee yonent bi alayhi salaatu salaam wax dañoo daje moom ñu ànd ne nañ leen nañ leen dem kër ga mooy bi mu xiifee voilà nee jour boobu damaa xiif voilà damaa xiif ba tëdd waaw tëdd tëdd ndax xiif léegi nag xale yi di ma romb sax di foowe ci man di ma foowe quoi nee na Seydina Abu Bakar romb radiyallahu anhu bon man ma laaj ko laaj boo xam ne man sax xam naa ko waaye dama koo laajoon kese ngir mu ne ma Abu Hurayra nañ dem kër ga ngir mu yóbbaale mën a lekk léegi nag bon mu tontu ma waaye jëliwul daal li tax ma ko doon laaj Seydina naaw ibn al-Khattab romb radiyallahu anhu ma laaj ko laaj bu mel noonee boo xam ne xam naa ko bëgg daal mu ne mën nañ dem kër ga ngir mën a laal ca la muy laal daal mos ca la muy mos këram waaye moom mu tontu ma waaye jëliwul ñeena yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di may romb bi ma rombee nag dafa ma gis rek xam man sama xaal allah moom mooy ki nga xamante ne nii mooy docteuru xol yeeg yaram yii léegi nag nee na da ko gis rek damaa gis rek xam ni ma tax a jóg mu ne ma Abu Hurayra nañ dem kër ga léegi nag yaa aba hir yow baayu hir nañ dem yow muus mi baayu muus mi nañ dem nee na nag ñu demee ñu daal di laaj ca soxnaam bañ fañ demoon léegi ca kër ga mu ne ko <laughs> mu ne ndax am na lu fi am ñu ne ah diw de moo fi indi am soow moo xamante ne nii mu ngi nee léegi nag Seydina Abu Hurayra nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma demal nga woo woowaa ahlu suffa ma ne hihi tey rek la problème di xew de yii goy soog mii daa bari <coughs> alhamdulillah yonent bi alayhi wassalaam di ma wooloo waa ahlu suffa suffata man mii ni ma xiife moos ah lii dina doy waar nee na waaye daal ma topp ndigal rek dem woo ña nga xam ne ñoom laa fekk ca angaar ba foofule ca jàkka ja ci way ñàkk ñi woo leen ne leen ñëw leen ñu ñëw yonent bi alayhi salaatu bi biñ ñëwee daal di nuyoo daal di toog mu daal di jël ne Seydina Abu Hurayra mu ne ko abu mu ne ko yaa aba hir yow aba hir jëlal noonu la ko doon woowee jëlal mbir mi nga jox nit ñi ñu naan ma ne ya waaye yow ñii lay njëkkee kon de tay mam problème man de kon mooy man aba hir min man abu hurayra man ma naan léegi nag leena nag ci la ma joxe ci laa commencé di jox nit ñi ñuy naan di servir gars yi kuy naan rek maa ngi naan moo moom de jeex na ay ku naan ma jox keneen di ko def ba mbir mi wër affaire bi des na mel mel ni daal dara bougé wu ci nee na nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma kan moo des mu ne ko ah yow ak man dañoo des mu ne ko kon yow naanal Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na ma daal di jël di naan mu ne ma ba ba doyal ma ne ko man ma ne ko baax na mu ne man naanal man naa nag ma yokkaat ci mbir yi <laughs> ba daanaka affaire yi daal <laughs> ne ma yokk man ma ne ko baax na mu ne man naanaatal man naanaat nag ba ba ba laa lam ajit lahu maslaka trouvé wu ko waay yow soow mi fépp waaye fu ma naanati moom mooy fii mu ne pekelek naa daal fees naa mënatula dara mënatula dugg waaw bi nga xamee ne nag noonu la mënatula dugg ma ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam soow mi nag amatul fu ma ko def den naan naa fii ma ne ba sama koll bi sama biir bi moom nee na fekkalek na de léegi nag mu ko indil kon baax na loolu dañuy wane ne kon léeg-léeg bu yonent bi alayhi xam na ne kii matal na voilà <laughs> mais mu ngi doon yokkal <laughs> mu ngi ko naan naanal naanal ba amatul fu mu ko dugal lool day wane ne léeg-léeg moom de dépassé tuuti nag loolu man naa ne fii mu ne moos fayen bi xam nga ne kontaan na ci man nii wallahu taala kon nag mu ngi noon walaa walaa tusrifu lekk leen te naan leen de walaa tusrifu te bu leen yàq innahu dëgg-dëgg laa yuhibbu bëggul almusrifiina ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi nga xam ne ñooy dépasser les bornes ak tamit di yàq leneen rek lu dul ak lekk di yàq yàq yàqkat yi pasar pasaree gisoon nañ ko ne boroom bi waxoon na wala tubaddir tabdira bul pasar pasaree de ndax innal mubaddiriina ndax gaa yi pasar pasaree kaanu dañoo nekkoon moom dañoo nekk a shayatin bokk shaytaane yi te shaytaane kat moom daa nekk noonu boromam kon nag mu ñu waroon bi wax ne qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ana kan xarama zinata kan mooy xaraamal li nga xamante ne nii mooy taar taar yi nga xamante ne moom la boroom taaru taaru boroom bi tabaraka wa taala muy bi mu leen defal allati bi nga xam ne axraja la génnee ko ci suuf si li ibaadihi defal ko li nga xamante ne mooy jaam yi ci wàllu yére wa tayyibaati min ar-rizq ak li nga xamante ne ñooy tee ci wërsëg yi nga xam ne moom la def ci kaw suuf waa anakan mooy taxaw waaye di ko xaraamal loolu mooy li waa Quraysh doon def ci wàllu yére ñu bañ duñ sol dara naan dañuy wër kaaba gi ba pare def ay yaramu neen këpp koo xam ne day sol yére léeg-léeg mooy ci arab yi daal ñi ci doon wër kaaba gi da duñ sol yére rafle te buñ leen koy wax jullit ñi di leen ko wax ñu nekk fi la nekk naan dañ leen di kii quoi léegi nag naan di leen di leen ayibal suñu borom ne moo anakan mooy xaraamal li nga xamante ne nii zinatallahi mooy taaru yàlla bi nga xam ne ci yére allati bi nga xam ne axraja moom la génnee li ibaadihi ñeel jaamam yi wat tayyibaati min ar-rizq ak li nga xam ne moo teey dañ koy bànneexoo ci min ar ci li nga xamante ne mooy wërsëg yi ci wàllu lekk ak naan yi nga xamante te ñun yi mooy jàppandal li nga xam ne mooy dunduk doomu aadama bi fii waaye anakan moo ko mën a xaraamal daal qul waxal leen ne leen moom de mooy yim fi tudd nii lilladina amanu borom bi daf koo cees ci kaw suuf mu ñeel ñi nga xamante ne ñoo gëm seen borom tabaraka wa taala fil xayaati dunya ci àddina bu jege gii da gaaw a jeex xaalisatan yawmal qiyaama bu yowmal qiyaama nag daa nekk loo xam ne c'est exclusivement day sell nekk loo xam ne dañ koy jagleel yawmal qiyaama ñi nga xamante ne bés taxawaay ba ña nga xam ne ñoo ñi gëm yàlla kadaalika mu ne na ko noon nii wala na ko noonee nu fassilu la ñuy taqalee al aayaati sama laaya yi de li qawmi ya'lamuun waaye ñeel ñi nga xam ne ay nit lañ yoo xam ne dañoo xam lii mooy lan suñu boroom tabaaraka wa day xaraamal koo xamante ni nii day tere koo xam ne day ñëw fekk yow li dagan yow nga ñëw naan xaraam na teg ko daal caw ci sam xere daal naan lii rafetlu woo ko parce que yow fi nga dëkk wolof nga wala sénégalais nga wala yow malien nga wala saoudien nga yéen daal seen aada li nga xamante ne gisu ko daal ne rafet na léegi yéen yow nga bëgg ne diine ji moo ko tere wala naan lii dafa xaram loolu suñu borom ne way laajal ma kan mooy xaraamal yi nga xamante ne nii te tegu ko ci dalil de du alquran ko wu xaraamal du sunnaa ko xaraamal waaye daal comme que ay ñoñam ñoom du lekk benn kii bi rek mooy ñoom ñoom comme ñu ne fas voilà ñu ne ñun wolof yi miiru ñu te xamuñu di lekk fas léegi yow ci kaw noonu nga tëb rek ne lekk fas dafa xaraam noonu quoi kooku moom kenn ginu koo garaaw ay wax te kenn ginu ko ëpp ay bakkaar kan mooy xaraamal li nga xamante ne moom la borom bi wat tayyibaati minar rizqi moom la daal di teey yu teey yi nga xamante ni ci wër wërsëg yow kay yow boo xamul laajal moo gën ngay wax te dina ko wax ci kanam yi nga xam ne buy def classement wu bakkaar yi ni nga xamante ne noonu la rëye bi ci gën a rëy mooy bii ñu wax nii di wax ci diine yàlla ji boo xamante ne dara tegoo ko ci dara dul te muq gi sa xel ni nga ko jëlee di xalaat man daal jàpp naa ne lii war naa rafet wala fi ma bokk nii la ñu ko gisee nga loolu wute naa dëgg waaye nag loolu benn mbir la waaye loolu dañuy xamee tamit lim nekk loo xamante ne nii yu teeyi fii ci kaw suuf yu dagan yi ngir ngëm way ngëm yàlla yi la yéeféer yi dañ leen di gunge kese mooy lu ñu fi def du dara lu dul day yokku li nga xam ne mooy mooy seeni lay yi tegu seen kaw ëllëg ngir ñu mbugal leen fii fële alaaxira waaye moom bu yàlla yawmal qiyaam ne nag xaalisatan mooy day sell nekk loo xam ne dañ koy réserver jagleel ko jullit ñi kese